kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mooy wax xadis bi nga xam ne mooy xadis cinq cent huit voilà cinq cent huit ah mu ne wa an ibni Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh jaahu rajulun mina al-ansaari radiyallahu anhum fasallama alayhi fasallama alayhi thumma adbara al-ansaari faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa axal ansaar kayfa axii Sa'd ibn Ubaada faqaala Saalih faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ya'uuduhu minkum faqaama wa qumnaa ma'ahu wa nahnu bid'ata ashara maa alaynaa ni'aalun walaa xifaafun walaa qanaanis walaa qanaanis walaa qumusun namshii fii tilka as-sibaaxi hattaa ji'naa fastaxara qawmuhu min hawlihi hatta danaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu allaziina macahu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aalaa kon al imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah mu ci teg kon hadiis bi mu ne wa an ibni umar mu ne wa an ibni umar mu ngi jële Seydina wa Mawlana Abdallah ibnu Umar di doomi Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal nee na ibnu mooy Abdallah la mu ne kunna dañoo nekkoon juluusan nekk aji jekki aji toog aji toog ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fekk mu ngi jógi toog ñoo bokkoon jotaay it jaa ci ci noonu rek jaa ala dëkk rajulun benn waay min al ansaar bokk ci waa al muy ci euh, euh, euh, waa ahlul madina lansaar yi nga xam ne ñoo dimbali woon yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam léegi bi mu ñëwee waajoojee fa sallama alayhi mu nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa adbara al ansaar bi ko nuyu après mu wane gannaaw di dem bi muy dem fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa axal ansaar ah yow bokkul ansaar ah yow mbokk waa lansaar yow mbokk waa lansaar yi mooy yow mi nga xam ne ci waa lansaar yi nga bokk ta seen mbokk ba kayfa axi Sa'd ibn Ubaada ah naka la def ah sama frère sama mbokk Sa'd ibn Ubaada ah moom nu mu def ah fa qaala waa Saalih ah moom bon portant de waaw waaw moom kay ça va waaw mooy sawa rek <laughs> il va bien de waaw saalix de yéw mbiram yëwén na de yëwén na de waaw ah fekk daa feebaroon fa qaala rasulullah yonente bi alei saatu salaam wax fa booba ne man ya'uduhu minkum ñam toogaloon mu ne ana kan mooy jóg ngir ñu dem kan ci mooy jóg ngir dem rendre ko visite dem seeti ko ba pare mu jóg fa qaaba mu jóg waqum naa ñu jóg ñun tamit maahu ànd ak moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu fekk ñun fekk ñun bid'ata bid'ata ashara ñu ngi nekkoon entre treize non bid'ata ashara mooy entre trois ak dix hein maa alaynaa ni'aalun ah ba ñuy dem nag benn sandal amuñu woon benn kii bu ñu dal yu ñu solo <laughs> <laughs> mooy ba ñuy dox lay wan kon al iqtisaaru ak xusunatul aysh waaw metti taal kii li tax mu andi ko fii du rek liñ ne ko saan feebar ndax feebar boobu ku ne lay dal waaye ñii nii ñoom ñii di dunde ba biñ jógee di dem seen xaal nañ meloon loolu benn sandal yoruñu ko woon carax sax amuñu ko woon walla xifaafun te soluñu woon ah. ay ay ay ay ay kawas yu der yooyee nga xam ne ci ngay mën a masa loolu sax loolu loolu amuñu ko Allahu akbar waaye wala xalaanis amuñu woon xalaanis yëre la boo xam ne day amaale euh, euh, mbaxana mooy sol comme bi nga xam ne moom laa sol nii Allahu akbar Allahu akbar <laughs> waaw nga xam ne bu dee bon yu moderne yi booy yi sol mooy naan day amaale capuche mais ba bul xalaat yooyu ah mooy comme yëre marocain yi ah ah nga xam ne day amaale day amaale li nga xamante ne mooy am mbaxana <laughs> waaw mu ne loolu rek lu ñu teg suñu bopp yi di ko ngir tàngoor bi loolu sax amuñu ko woon xalaanis non xalaanis mooy loolu burnus la burnus mooy comme yére marocain yi eh, nga xam na nga koy sol eh, eh, mu amaale yére yére bi day amaale benn mbaxana mooy li naan jàllaabe marocain voilà loolu bokkul ak xalaanis mooy yu ñuy teg ci bopp yi waaw genre couvre chef lañ ko wala yu mel na mooy yu ñuy teg ci bopp voilà <laughs> loolu rek amuñu ko woon <laughs> waaw amuñu woon xalaamis amuñu ko woon wala xumus te amuñu woon tamit ay yére yoo xam ne moo yére yi ngay sol comme yi ñu wax sànq mais mu nga xam ne du amaale mbaxana bi mais nga sol ko noonu mu wàcc waaw ay ay camisons yu ñu doon sol yére boo xam dañ koy sol xamis xamis yi mooy xamis ak ngeen xamis waaw pluriel xumus ah, loolu rek amuñu ko woon <laughs> kon ñii lan lay soloon mooy yére sore wala ak li waaw su fa dañ leen mais ñoom dëgg la ay doxandéem lañu woon seen xaal nekkoon na mais amoon nañ saaba yoo xam ne amoon nañ seen kër noonu lañ meloon ah <laughs> waaw nam fii mun a ñu ngay dox fii tilkas si baax yi ñu ngi dox ci suuf yu nga xam ne dafa tàng suuf yu tàng yooyu te seen xer yee ñuul tey kaawal te tàngoor wi tàmm jàpp koo naaj bi tàmm koo lakk ca lañ doon dox waaw ca lañ nekkoon di dox de xatta ji naahu ba ni nga xamante nii noonu la ñuy dikkale Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu mu ne fastaxara qawmu bi mu ñëwee nag ay ñoñam gis yonent bi alayhi salaatu salaam ñooy ñu ñu ñu ñu waaw waaw mu daal di ñu daal di reculer wala euh, ñu ñu mooy ñu écarté wu ndax dañu ko muuroon dañu ko dañoo newoon ci wetam jege woon ko wëroon ko mais bi rek lay saa ñu gis na yonent bi alayhi salaam ak si na am ñoom àndal ñoom ñu reculer waaw. min hawlihi ca wër gën ko wëroon hatta danaa ban yonent way saa saa nag ñoom bi ñu reculer moom mu jege si wa ashaabuhu alladhina maa ak sahaabaan yi nga xam ne ñoom la toogaloon ne woon kan mooy dem kii ko ñoom ñëpp ñu jóg kenn neewul ah man xam naa yonent saa xam naa bu ngeen ñëwaatee rek ah moom xam naa maa ngi maa ngi fii déedéet ñoom ñëpp a jóg waaw léegi mu agsi jege si wa ashaabuhu alladhina maa ak sahaabaan yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom allahu akbar léegi hadis bi nii mu ne solo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayni rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom kese ko solo hadis bi comme diñ jóge la comme hadis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mooy eh, eh, imaamul Bukhari eh, imaam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala dane rawaahu ki nga mooy. muslim waa imaamul Bukhari soloo na lu mel nii sauf que am na fu ñu wute parce que moom lim li ko soxal loolu la imaamu al Bukhari indiwul imaamu Nawawi loolu moo tax indiwu ko waaw indiwul loolu parce que mooy côté yére yii bi ñuy dox waqum naa ma'ahu wa nahnu bid'atu ashar ma alayna ni'alun wala xifaafun wala qalamis wala qumus loolu la imaamul Bukhari waaye bi indiwu ko te moom looloo ko ci ñor voilà imaamul Buxaari dëgg la bi mu ci indi am na imaam Muslim indi na ko beneen boo xamante ni moom la tegaleeg xadiis bii ñu nekk waaw boobu moom moo gën a nëb boobu mooy muttafaqun alayhi waaw mais même xew-xew bi la woon même xew bi la waaw léegi dinaa la imaamul euh, kii euh, Buxaari Muslim nan la ko solo après ñu wax la imaamul Buxaari imaam léegi imaam Muslim kon moom moo ko solo nii keneen solo wu ko nii nii mu ko solo kàddu yi après naa la wax beneen bi nga xam ne indi na ko imaam Muslim. te boobu mu niroolu ko teke tikit tikit ah moom imaamu al-Bukhari ta di wax même xew-xew bi kon al imaamu Abul Husayn bi mu ne rawaahu Muslim rahimahullah mu ngi ko andi ci kitaabul janaa'iz baabu fi iyaadatil marid mu ne wa haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi al-imaamu Abul Husayn Muslim rahimahullah mu ne wa haddasanaa te nettali nañu Muhammad ibn al-Musanna di sunu sëriñ di Muhammad di doomi al-Musanna al-Anaziyu di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zaminu sëriñu waa kutubu sitta rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibn Jahdam mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Jahdam ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum Abu Ja'far al-Basri rahimahullah al-Khurasani rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Isma'il mu ne wa huwa ibn Ja'far mu ne nettali nañu Isma'il imaam Muslim ne kooku Isma'il boobu mooy ibn Ja'far di Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaq ñi ne no Abu Abu Abu Abu Ishaq waaye Abu Ibrahim al Baghdaadi al-mu'addib al-qaari rahimahullahu ta'aala an Umaara mu ne Ya'di ibn Ghaziya mooy mu ngi koy jëlee moom euh, Ismaa'il ci Umaara imaam Muslim ne yaani ki mu ci dul mooy ibn Ghaziya di Umaara ibn Umaara ibn Ghaziya wala Umaara ibn Ghaziya ibn Umaara ibn Ghaziya ibn al-Haarith ibn Amr ibn Ghaziya ibn Amr ibn Tha'laba ibn Khansa ibn Mabdul ibn Ghanm ibn Mazin ibn Najjar al-Ansari al-Madani al-Mazini rahimahullahu ta'ala moom moomee di Umaara an Sa'id ibn al-Harith moo ko jëlee ci ko naan Sa'id ibn al-Harith ibn al-Mu'alla mu ne muy Sa'id ibn al-Harith ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla al ansaari al madani al qaadi juge la woon rahimahullahu ta'aala an Abdillah ibn Umar moom moo ko jëlee ci Seydina Mawlaana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattaab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahmaan saahibu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annahu qaala kunnaa juluusan ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam iz jaa'ahu rajulun min al-ansaar ba ni mu jeexee noonu la ko al imaamu al xaafizu al annaw al al Buxaari al Muslim daal léegi xoola imaamu al Buxaari li ma naan la même xew-xew bii la mooy Saad daf feebar mooy Ibnu Ubaada bokkoon ci sangu waa euh, euh, waa waa Lamsaar yi waaw euh, xoolal ci waa Banu Saa'ida ci waa Aws seen sang la woon mu ne imaamul Buxaari moom mu ngi ci kitaabul janaa'iz baabul bukaa'i 'inda al-mariid gis nga imaam muslim fi mu ko ni moom kitaabul janaa'iz ci buntu bi lenn ci surah yi def ci seeti ko feebar imaam muslim bokk imaam muslim imaamul buxaari ni ko moom itam ci kitaabul janaa'iz baabul bukaa'i 'inda al-mariid mu ne haddathanaa Asbagh mu ne ki ñu nettali mooy Asbagh <laughs> xam nga Asbagh fay Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Naafi' al-Qurashi al-Umawi al-Misri yu mooy xam boroom xam-xamu Maliki bu mag boobee <laughs> waaw moo doon sëriñam la moom la Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in moo doon wax ne gis nga kii asbax ni kaana a'lama xalqillahi bi ra'yi Maalik ya'rifuha mas'alatan mas'alatan mata qaalaha Maalikun wa man qaalafahu fiiha mu ne Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'diil mu ne gis ngeen asbax bii nag <laughs> a'lamu xalqillaahi bindeefu yàlla yépp moo ci gën a xam abiyu imaamu Maalik gis nga imaamu Maalik li mu doon ubbee rahimahullah amul ku yàlla bind ku ko asbax <laughs> ya'rifuha dalee na xam mas'alatan mas'ala benn par benn la leen lëñbët xam leen takk leen man leen lëñbët leen luñutu leen xam leen te li ci gën a tee gaaw boo ko laajee mais yow masala bii nga ne lii la imam Malik wax ban jamono ci la ko waxee asbax dina la ko wax. te lu leer nañ la bàyyi dafa baax imam Malik abim boobu mu am loolu mu joxe ñëpp ci wuuteeg moom ci borom xam-xam yi xam naa xam na leen <laughs> waaw. Serigne Loone ci imaamul Bukhari rahimahullah mu màggaloon ko lool moom al imaamul Buxaari yi nekk ah koo xamante ne nii kii la woon uddu ñu fonk ko lool bokk ci sëriñam yi Allahu akbar moom asbax mi faraj waaw al warraaq Allahu akbar wal imaamul xaafis mu ne siqa ku wóor a mbokk dëgg te pourtant asba li ci yéeme mooy <laughs> moom dund na jamono ji muy dund fekk na dunduk imaamu Maalik mais masula <laughs> gis imaamu Maalik masula gis mais mooy nekk na moom moom bi muy dund imaamu Maalik bi imaamu Maalik bi dund Asbaha bi dund mais masu koo gis pourtant après loolu li la wan ne bu lay wan dara mooy ba pare mu ñëw ku mel ni imaam Yahya ibn Ma'in tamit seede seede bu rëy lii ci moom loolu lay wane ne gis nga bés boo fi nekkee taaliba boo xam ne yow da ngaa nekk ak sëriñ bi mais góor góor lu mu nit man na koo xamante ne moom gisu ko sax du tout mais gën leen a ci sëriñ bi nga xam ne yéenay dund ak moom di añandoog moom di naanandoog moom di doxal buy dox yi soxlaam wala di dem fenn yéen lay moom yéen lay koo xam ne masu koo gis a jariñu ci moom mooy loolu loolu lu mën la <laughs> waaw moo tax euh, <laughs> ndax lan bi mu ñëwee dafa yittewoo xam-xam bi imaamu Maalik yoroon te xam nga léeg-léeg nit bu la yëf yi jegee doo ko jox xam importance am yàgg nañ ko fi wax waaw waaw <laughs> da ngay gis te loolu mooy sunnatullahi ala al-ard sunna yàlla ci kaw suuf tëralinam nit ñi da ngay gis loolu yonent yëpp loolu la boo seetloo ñu leen di mujjee gëm feegi ñoom dëkk la dina am ñu leen gëm mais ñu bari duñu leen gëm duñu leen sax faale comme yonent may sax sax waa Quraysh alhamdulillah waa Quraysh mujj nañ ñu mujjee waa Quraysh bokkuñ ci ñu njëkk mooy Quraysh en général quoi kilifa yaa mbooloo yeen ya leen doon dar sinon ñu njëkk a tuub ñooñu Seydina Ali Seydina Abu Bakar ñooñu ci waa Quraysh lañ bokk mais waxuñu loolu mais ana kilifa ya gis nga leen yeneen kilifa yu mag ya ñoom Utba ibn Rabi'a ah, gis nga leen ci biir l'islam ah ñoom Al-Walid ibn al-Mughira ñoom Abu Uhayha gis nga leen <laughs> gis nga ci l'islam gisoo lépp ah gaa yooyu yëpp gis ñoom Umayya gisoo leen Ibn Xalaf ñoom Abu Jahl ñoom Abu Lahab gisoo leen gisoo leen ci l'islam ñun ñoo teg biir Quraysh sax ñu màgg ne seetloo seetloo ñoom dañoo xaw a mujjee ah dañoo xaw a mujjee ñëw comme ñoom Abu Sufyan gis nga heure bi ñu tuub maslamatul fath bay borom bi suñu borom di ubbi. xo Makka ñoom ci la ñu door a tuub waaw ah, ci maslamatul fath ñoom ci la ñu door a tuub waaw kon ñoom gis nga en général mooy ñu la gën a jege ñoom ñoo lay gis en général du ñëpp nag waaw nit ñoo ñuy jóge fu nekk di seet ci boroom xam-xam bi mais ñoom ñu jàpp ne bon c'est le boy quoi boy bi la suñu boy bi bi nag moom eh, ñoom du ñu canaliser luñ jàpp ne waa ji am na xam-xam. di du duñ gis nag luñ ko jamee ci diine lu gën a màgg luñ ko dañ naan saa yaaram la non moom moom yaaram la moom ku téye boppam la ko sàmm la waaw nit ñi nag di jóge fu nekk nga gis ñenn ñi mu jaral leen lu nekk ñuy jóge ay ay fu sori waaw di ñëw yor seen téere ñu ñëwee waaw salaamaaleykum ci kër gi laaj waa diw de laa doon laaj bu fekkee benn magam boo xam ne mais sawaay sawaay de est-ce que dawut sawaay de dëgg rek fëggal mu ngi ci biir ah. est-ce que nekkul di nelaw sawaay <laughs> waa ji ñëw eh, ñu fëgg mu entre gars yi mu ñëw jàngal ko ay téeréer yu kii mu dem gars yi di def noonu di dem alors que ki mu dëkkal ci kër gi grand boobu ak frère am yeeg sœur yi nu ñuy jàpp xamuñu ko waaw <laughs> te bu ñu amee masala diine jaral na leen dem woote ci rajo yi wala feneen di ko laaj mais moom duñ ko ko laaj alors que nit ñi ñu ko fu nekk ak ñi ko xam ak ñi ko xamul yépp yor ay numéro di ko bàyyi ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay question diine mu ciy tontu mais waa këram gii te léegi dañ koy gis sax en action dañuy gis gars yi léeg-léeg mu toog di leeral leen nii mais ñoom duñ ko bàyyi xel ñu ngi ci seen yeneen waaw léegi nag balañ koo xam ñu bàyyi nag bam bam faatu ñu gis nag mbooloo mi junj fu nekk di seede ci moom ba pare wane lu concret lu defoon ci wàllu xam-xam ñoom ñu mel ni jour boobu dañ koy door a découvrir waaw jour boobu lañuy door a découvrir mais ndeke seen frère bi ndeke seen sœur bi si ndeke seen grand bi nga xam ne jàppoon nañ ne grand bi moom moom moom moom seen grand beneen monde la nekk keroog la ñuy découvrir ci wàllu xam ak tamit ñi mu yoroon ñoroon ñuy gis façon yoo xam ne mësuñ leen a ay seede yu rafet ci moom yi amee moom moo ma ko xamal te ñoom mosuñoo soupçonné seen boy bi wala seen grand bi wala seen sœur bi war na xam loolu waaw léegi nag mais comme que loolu la yow boo ne bon comme que c'est trop tard léegi fichier yi mu doon def wala jàngale ñu ngi ci YouTube ak yeneen ak yeneen support yi yow bul ne bon c'est trop tard foo oh, rëccu non fexeel nga jël loolu nga fexe ci jariñu comme nit ñi boo ci amee yéene bu sell ngir yàlla am xam-xamu l'islam am xam-xamu yàlla. saabu ci yàlla borom bi man laa def ci comme moom may la xam-xam ba mu amoon wala sax lu ko bu ko jombale sa bopp waaw kon nag mu ngi noonu loolu bu ko jombale sa bopp asbax mii noonu la def gisul imaamu Maalik dëgg la waaye gis nga seede yu mag yi ñu wax ci euh, euh, euh, li nga xam ne loolu ndax lan mooy li imaamu Dahabi wax ndax moom innama talaba al-ilma kabiran falam yalqa Maalikan wala Lays waaw mooy mooy bi muy sàkku en fait maroon na dajeeg imaamu Maalik mais temps yooyu xam-xam ñoru ko mooy li ma la doon wax rek sànq ne la yow bu dee ne noonu nga mel ba seen grand boobu génn àddina wala boog bu dem feneen bul ne bon c'est trop tard dëkkatul ñun. Oh, bu ma ko xawoon kon saa bu xëyee sama passe yi ma doon nekk ci télé bi di zapper rek konoon te kon may dugg ci néegam bii nekk moom may xamal léegi mu ngi feneen dëkk na mu ngi kii di koro Dakar lañ dëkkoon ñun ñëpp loolu ba nekk moom ma ne la njàngaleem nga seet foo koy teete ak feneen foo ko mën a amee waaw wala nga am keneen koo xam ne man na ko nga def waaw imaamu asbax mii li tax parce que bi muy sàkku xam-xam dafa bàyyi ba nekk mag di sàkku xam-xam waaw moo tax xam-xam yow bul ne bon nekk naa mag ah bon c'est trop tard non non l'essentiel mooy ba nga xamee ne yow ah am na lu la raw fexeel nga dabu voilà. waaw moo tax mu ne dajawul ak imaamu Maalik te dajawul ak imaam Laysi ñaari fonkal yu mag yooyu seen jamono waaw kilifaay seen jamono rahmatullah ala al jami' moo tax <laughs> am ci boroom xam-xam yi ku naan maa axrajat Misr Misr misl Asbaq Misr Égypte génnewul ci boroom xam-xam ku toll ni Asbaq te pourtant dajawul ak kàngam yu mag yi Allahu akbar kon nag mooy kooku mooy sëriñ imaamul Buxaari ci moom la ko jëlee mu ne kon haddasanaa al imaamul Buxaari mu ne nettali nañu Asbahu di Asbahu ibn al-Faraj an ibn Wahb mu jëlee ko kii nag ki mu ko jëlee kii nag moom taalibe imaamu Maalik bu dëndoon ak imaamu Maalik la muy Abdallah ibn Wahb al-Misri ya Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani xabaare na ma Amr mu ne ki ma xabaare mooy Amr ibn al-Haarith ibn Yaquub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaahum Abu Umayya al-Misriyu al-faqihu rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn al-Harith moo ko jëlee ci Sa'id ibn al-Harith al-Ansari gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala ishtaka Sa'd xool Imaam al-Bukhari dane foofu Imaam Muslim soroona comme ni ma la ko waxee léegi hadis bii tikit lu mel nii mais dama ne la même xew-xew bi la ah istaka mu ne dafa dafa dafa wopp Sa'd ibn Ubaada di Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala ah anhu wa ardaa ah mu ne shakwan lahu fekk daa am feebar wopp bu ko dal fa ataahu an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal ko wa sallama ya'uduhu ma'a Abdirrahman ibn Awf ñañam àndaloon mooy Abdirrahman comme mu ñuy wax mbooloo male am na ñu ci lim fii di ko leeral Abdurrahman ibn Awf wa Sa'd ibn Abi Waqqas ay Sa'd ibn Malik ibn Uhayb bi ñu ne ibn Uhayb bi muy Malik ibn Uhayb Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud ak ibn Abd ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne falammaa daxala alayhi ba mu duggee ci fa wajadahu fii ghashiyati ahli fekk ay ñoñam daal di koy muur daal di koy nekk ci wetam. am na rek yeneen riwaay yii bii loolu lay wane am yoo xam ne da doon da doon euh, fii ghashiyatihi mooy fekk mooy jamono comme boo yenn feebar yu metti rek bu la dalee ngay évanouir léeg-léeg nga ñàkk sa mel ni kuy nelaw après yooyu mu ne mu fekk ko en tout cas bii rachet ahli mooy ay ñoñam daal di koy muur fa qaala yonent way sar sam ñëw laaj leen ñoom ñu nekk ci wetam muur ko qad qada mooy dog na dafa dog mooy dafa génn àddina qaalu ñu ne ko laa ya rasulallah ñu ne ko déedéet yow dawal yàlla saa sallam fa bakkan nabi yonent way saa sallam daal di jooy ah fa lamma raa al qawm bi nga xamante ne nii ci la nit ñi daal di gis buka an nabi sallallahu alayhi wasallam ñam àndaloon ak ña fa nekkoon jooy yonent lay saa sam ba kaw ñu daal di jooy fa qaala mu ne leen alaa tasma'una xanaa déggu ngeen inna allaha dëgg-dëgg yàlla laa yu'azzibu bi dam'i al-'ayn mooy rongoñu di nattu bu la dal naqar wala tiis say rongoñ di génn nga ciy jooy yàlla du mbugal nit ndax loolu wala bi huzni qalbi wala bi huzni al-qalb waaye du caagante ne njàqare xol waaw mooy njaqare bu la yàlla teg loolu laa doon wax naan nga gis ñenn ñi di jaay ne ñoo gën a xam yàlla ñoo gën a kii naan yàlla bu la tegee bul wax yàlla eh, yàlla mi ñu teg naqar ak gi ñu teg tiis wi naqar gi ba loolu la xus nu mooy lan mooy tristesse waaw yonent way saa saama ngi gii te te xaara bañ fari fi bi xusni qalbin du caagante ne ci njàq xol loolu borom bi du teg ab jaam nattu jaam ba triste te loolu la bëgg gis ko ci mooy li ma la teg mu feeñ ci yow ba pare di ko ci mbugal déedéet walakin yu'azzibu bi hada waaye Yàlla dina mbugal ci lii wa ashara ila lisaani yëkkati génne làmmiñam mooy kanta wax yi boroom génn àddina ah nga nit génn àddina nga nekk fa di wax wax yoo xamante ne ondul ak tawhid àndul ak ragal Yàlla akuk caalit loolu moom mën nañ ci mbugale Yàlla mën na ci mbugale aw yàlla yarhamu wala boobu mu jéggale ci wala waaye ci làmmiñ mooy waral yow man na waral say mbugal waaye it la lay may ngërëmu yàlla lam mi ngi dala koy may mu ne wa innal mayyita ta kifaatu yu'adabu bi bukaayi ahli alayhi dañ koy mbugal ci la nga xam ne mooy jooye ko ay ñoñam di jooy waaw loolu euh, bon masala boobu nañ ko gis ci biir moo tax taxul ñu ciy taxaw voilà léegi lii nii mooy nii la ko imaamul Buxaari indee rahimahullah imaam Muslim indee ko ne xam nga hadis bii nii eh, kanta euh, imaamul Nawawi gis nga lim indi mooy moo tax bu nee axrajoo muslim wax na dëgg les muslim gis nga lim mooy hadith bi jeex na ni est gis nga fi fenn foo xamante ne nii mooy eh, bii wax naan wa nahnu bid'ata ashara ma alayna ni'aalun wala xifaafun wala qalaanisu wala qumus amu ci te ba ñuy dem amuñu yay daal luñ sol kawas sax soluñu kon mooy kon ñooñ tànku leen lañ def ci tàngoor bi <laughs> amuñu woon te ni muy tàng amuñu woon lu ñu teg sax seen bopp waaw luxe la woon xumus xamis amuñu ko woon ñu nga doon dox ci naaj tàng woo wala ci suuf su ci su arit joojale ta ta ta ta waaw tàng ca doon dox waaw kon bi gis loolu lëkkaale mag suñu wuntumaa iqtisaaru ala al qalil waaw ca malbuus la lañuy sol moom la fi wane nii Allahu akbar ci wàllu dal ak wàllu lool gën lii lañ doon dunda ñoom saxaaba yeneen tibaay saab saab ah gis nga kon ñoom li ñu nekke woon ak ñun li ñu nekk shattaana shattaan voilà kon mu ngi noonu kon euh, liñ doon wax sànq naan nit ki nga xam ne danaan wala waruñ la yàlla bu kii nga naan euh, dañoo am euh, naqar ak tiis déet loolu dañ koy wax parce que yonent way saa saam keroog bi doomam ji Seydina Ibrahima génne àddina mu àndoon Seydina Abdourahman ibn Awf mi moo tax xew-xew Seydina Abdourahman ibn Awf boobu nga xam ne bañ àndee Seydina Anas a ko doon nettali ñu jëm ci ki nga xam ne mooy ki ko doon nunu nunu nunuwum mooy ki nga xam ne moo ko doon Euh, di ko to moom liir bi fekk xaddaat la woon quoi benn forgeron la woon bu doon liggéey ci euh, weñ yi foofu di saxaar bu baax yonent waaye saa saam ñëw téye xale bi euh, Seydina Ibrahim doomam ah alayhima alayhima salaatu wassalaam après mu dog quoi Sey yonent waaye saa saam di jooy Seydina Abdurrahman ni ko mais yonent waaye saa saam da ngay jooy mu ne ko innal ayna la tadma wa innal qalba la wa wala naqulu illa ma yardi ma yurdi rabbuna wala ma yurdi rabbana ma yarda rabbuna ma wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda waaw ne inna al qalba waaw mu ne ko waaw dañuy jooy ndax in hadihi rahma mu ne ko lii yërmande la rongoñu yërmande la waaw ndax rongoñ yi de la tadma dinañu sotti ay rongoñ ndax lii ñu dal wal qalba ta xol bi la yahzan day jàq wala yeneen tubaab sànni lay nga naan yow bul wax ne war wax loolu. yaa yow yaay kan <laughs> apprenti suufi nga wala apprenti kuy xam-xam lu déedéet <laughs> lii la ñuy wax waaw yeneen tubaab saa salaam moo ñu xamal yàlla la mu jëf loolu loolu la ñuy jëf waaw kuy jëf leneen nag nga jëf leneen da nga bàyyi ñoom ñun lii ñu xam mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye walaa naqulu nag suñu lam ne ñi duñ ci wax lu dul li nga xam ne moom la borom bi gërëm te moom la bëgg te moo koy gërëm loolu kon affaire bi moo tax xew-xew Seydina Saadu bi c'est après parce que Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ba mu daje ba xew-xew biñ la wax nii bu Seydina Ibrahim doomam bi alayhi salaatu wassalaam ba yonent bay saasaam jooyee da koo jaaxal alors que fii jaaxalu ko laajul mooy kon xew-xew bëre xamoon na ba pare moo tax bi mu jooyee fii moom loolu jaaxalu ko voilà moom interpellé wul yonent bi alayhi salaam bokkul ci ñi nga xamante ne nii eh, eh, mooy eh, ñoom ñu ñi ko interpellé waaw <laughs> waaw te fii dafa jooy rek ñeneen ñi gis ko muy jooy mu jooy mu leeral leen lii alors que say Seydina bu doon ne waxoon na ko lii ba pare nan la Seydina Abdurrahman ibn Awf fu ñu àndaat après foofu bi doomam ji génn àddina mu mu gis yonent bi alayhi salaam di jooy mu koy jaaxal loolu mooy wane ne kon xew-xewu Seydina Sa'd ibn Ubaada bi moo mujj am non moom moom mujjaam voilà moom xew-xew Seydina Ibrahim ibn Rasulillah alayhima afdalu salaati wassalaam kon daal gis nga fii lëkkaale ma suñu buntu kon gis nañ kon yi eh, wàllu saxaaba yi liñ doon solo kawas sax amuñu ko woon buñ doon sol kawasu der xifaaf amuñu ay meal carax nga xam ne ni mu yomb dee am loolu ci ñun ñoom amuñu ko won allahu akbar te ñoom ñooy ñi nga xam ne eh, comme ni ko hadis bi <laughs> di waxee ci kanam <laughs> allahu akbar imaamu imaamu non imaamu imaamu kiya ah, hein eh, imaamul eh, an-Nawawi wallahi moo di ponkal gis nga hadis bii nii pare nañ ci nii hein xanaa yokk ci ba bala ñoo ñuy yokk yeneen jàngale mooy gis nga saxaaba yi niñ meloon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nii lañ doon gis nga ci nii nii mu teg ci hadith Seydina Imran ibn Husayn bi yonent way saa saa naan xayrukum qarni li gën ci yéen mooy sama siècle mooy xarnu bi ma dund ngir ne comme que xarnu bi gën ña ko doon dund muy saxaaba yi ak seen seen sangat yonent way ak saxaabaam yi lañ doon dunde kon loolu mooy ngëneel bu nekk kon ci façon dund bu mel noonu <laughs> topp ñuy ñëw. topp ñi ñëw la léegi ginnaaw jàngat moom ñu xool fii mu ne kun naa juluusan dañoo na woon euh, ne ak yeneen tubaab yi saa saa mooy loolu sëriñ bi yàgg nañ koo wax day naw looy taalibeem waaye di nekk ak ñoom ngir di leen jariñ waaw. léegi tamit dañ ciy xamee que ne yow boo fekkee ay nit toog yow boo ñëwee yaay ñëw ndax ansaar yi bi bi mu ñëwee fa iz a rajulun min ansaar fa sallama alayhi dafa nuyu yonent tubaab yi waaw mooy doo ñëwee da ngay doo ñëw fekk ay nit toog pare nga ñëw toog fekk attention bu fekkee ne dañuy jàngale bul ñëw di ñëw noonu parce que bu ku ñëw ne salaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum finalement jàng ku ñëw da ngay toog ndànk fa fa jotaay bi bul ñëw di wala tata euh, euh, euh, raqa kii kii wala wala <laughs> bul bul di jéggi doq yi waaw waaw bul jéggi. doq yi di jéggi nit ñi noo toogal fa jataay bi fa nga bu ñëpp paree nag ñu jub daal di ñëw waaw wala nga ne assalaamu alaykum wa rahmatullah voilà mais bu loolu it teggin la mais boo fekkee ñu toog noonu yow boo ñëwee yaa war a nuyoo waaw kii itam mu nuyoo daal di wane gannaaw amaana moom amul woon ñëwul woon ngir toog mais dafa gis mbooloo mi gis yonent mi alayhi salaam seen biir mu bàyyi la muy def jaar jàdd ñëw ci ñoom nuyoo ba pare wane gannaaw. waaye yonent bay saa saa amaana bi muy nuyoo ba mu koy fay ak comme que waaj dafa nuyoo rek après dem bi muy dem nag yonent bay saa saa am daal di fàttale ko di ko laaj mbokkam ni ne ko yaa axal ansaar a ah mbokkul ansaar loolu dañ cee xam ne mooy nit man nga ko wax a ah waa mbokkum séeréer waaw te loolu du sans pour autant que waa ji loolu ça dépend ci tamit ci euh, ki nga xam ne mooy aji wax ji euh, lan moo ci yéeneem il faut pas mu nekk loo xam ne pour ŋàññ la waaw <laughs> l'ami africain waaw loolu wala l'ami ah l'européen lu mel noonu mën naa bañ a aay bu dee ne waaj a jubluwu ci eh, xeebaateeg wala ngaa ñaate waaw yaa axal ansar <laughs> ah mbokku ah du sama mbokku joolaa bi ah sa waay na nga def waay ah sama mbokku wolof bi naka waa waa waa waa waa waa njàmbur <laughs> loolu mën naa bañ a ay voilà mooy lu baax la bu dee ne diw kit nit ki loolu mën naa nekk bu dee ne jubluwu ci euh, ayibal ak yu mel noonu kon mu ngi noonu léegi mu laaj ko. ana sama mbokk mi Sa'd ibn Ubaada loolu dañ ciy jànge ne nit ki daa war di yitteloo sëriñ bi ak boroom xam-xam de kilifa gi nekkul maay kilifa gi rek taalibe yi ñooy yittewoo sumay mbir moo yow it da ngay yittewoo seeni mbir moo tax yeneen yi saa mu mu mu ko. waaw xam na ne Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu dafa nekk dafa wopp mu laaj ko waa ana Sa'd ibn Ubaada nu mu def waay axi kayfa axi naka sama mbokk loolu ak yonent way sa sam lu muy wax la waaw man naa wax parce que sëriñ bi man tay utiliser yenn kàddu yoo xam ne euh, di ko utiliser di ko wax ak taalibe yi mais tekkiwul ne taalibe yi ñoom bu ñëwee di wax ak moom dañ koy waxee noonu waaw mooy xam nga doon na wax ne euh, euh, amul benn amul kii yonent bi saa salaam bu doon jàppe xarit Seyna Abu Bakr lay jàppe xarit walakin uxuwa walakin axi fil islam wala al uxuwatul islam mbokkoog l'islam waaw ak yi mu wax nii ne axi ana sama mbokk mi ak yeneen nit ñu ci xadiis yi loolu moom da koy mën a wax mais est-ce eh, nit ki tey bu suñu borom moo ne innamal mu'minuna ixwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk yonent bi saa salaam mooy awwalul mu'minin mooy awwalul muslimin mu ne ñoom ñëpp ay mbokk waaw mais est ci wàllu teggin nit ki mën naa ñëw au lieu ngay woo yeneen tubaab yi saa nga naan ko axi Muhammad non déedéet <laughs> moo tax saxaaba yi doonoo woon gis man boog ci sama gis gisuma foo xamante ni dañ ko kuy woowee yeneen tubaab yi saa saam naan ko axi Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw <laughs> waaw ñoom nabiyullah rasulullah waaw ainsi de suite waaw. bu ñëwee bay kii Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw mais axi loolu moo tax loolu yi ñu jar a bàyyi xel la sëriñ bi mën na utiliser yenn yi di ko wax ak taalibe yi di leen ko woowe mais tekkiwul ne man damay taalibe bi damay man man itam di ko woowe la même chose waaw loolu ci wàllu teggin ak li nga xamante ne mooy li gën a mat voilà kanta sëriñ bi moom man na ko moo tax yonent bay sa sam ne ax yi ah, ana sama mbokk mi waay ah sama mbokk man waaw <laughs> ah di Saad ibn Ubaada mu ne ko waa ji tamit tontu ko mooy naka la def waaw di yittewoo kon mbiru taalibe yi est ce ngi ci jàmm est ce que ça va surtout bu dee xam nga ne diw gisoo ko wala yën am na wokk boo gisee koo xam ne xam nga ne fa moom la jóge wala ku dëkk ak moom nga laaj ko. ne ko waa moom nu mu mbaa mu ngi tane waay naka yaram ma mbaa mu ngi woyof mbaa mu ngi mu ngi mu ngi sedd ah yooyu dafa baax lool sunna la yeneen may sa sam laaj ko waa ji ne ko saalih mooy il va bien ah ah waaw mu ngi mu ngi tane de waaw mooy xar <laughs> son wax yooyu rek waaw ah mu ngi tane de waaw du yooyu tam ah léegi rek alhamdulilah yemul ci laaj rek après mu ne ana ci yéen mooy jóg ngir ñu seeti ko loolu mooy gënee lu seeti moo tax imaam muslim fi mu ko indi euh, imaam an-Nawawi tudde ko noonu ci al ci sharh sahih imaam muslim ibn al euh, mooy seeti ñu feebar. voilà mooy gënee dem seeti ko feebar te loolu waxoon nañ ci bi suñu borom doon wax naan yow doomu aadama bi damaa feebar te seet si woo mënu ko eh mais yàlla yow nga ne ko maanaam nit feebar sama jaam diw feebaroon na boo demoon seeti di nga ma fekk fa moom kon gëneel mooy yow boo demee seeti ku feebar yàlla nga fay fekk allahu akbar allahu akbar waaw kon muy ngëneelu seeti koo xam dafa feebar te tamit mooy bu dee mbooloo ngeen ngeen dem mooy kilifa gi bu nee nañ leen dem est-ce que bu yéen bu la dara téyewul amul lu la tënk àndi moo tax ñu daal di jóg ànd ak moom voilà waaye ñoo tax fa qaama fa naa bu leen ko njëkk a jóg di ko anticiper l'affaire yi bu jógee ngeen jóg voilà léegi nag mu ne après ñu dem waaw nu ngeen nekk rek ngeen demee noonu waaw waaw waaw léegi nag dàqantawul bu dee ne yéen bi am na xam nga ni amuñoon dara bu dee yow am na loo xam ne mën nga faa yóbbaale booy dem loolu it bokk na ci lu rafet bu ngeen rombee foo xam ne boo nga ne lii nañ ko jëndal lii amaana lii waaw voilà jëndal ko loo xamante ne nii eh, eh, eh, luñ ko fa bàyyil waaw bu jaree sax loo xamante ne loolu dafa baax tamit voilà <laughs> dafa baax allahu akbar <laughs> loolu it da ngay allé rawatina ma fàttali mais bon nañ bàyyi mu jàll <laughs> waaw ma ne léegi nag euh, ba yonent bi bi mu àgg seeg saxaabaam mu àndal ñeneen ñi ne woon foofu tamit dañoo reculer gis ko ñu reculer waaw buñ nekk rek toog fi ñu toog gis kilifa gi di ñëw xajal leen ko place ak ñi mu àndal xam ngeen ne dafa ñëw ngir malade bi te yéen a ngi ci côté malaat bi ñëw ne ci hôpital bi. ay ñuy ñëw di ko seet si yow mbokkam de yaa ngi fi tout temps. ah mais ñeneen kii chaise yi bariwul yow jógal nga xajal ñoom ñu toog foofu loolu mooy ay teggin te loolu moo ànd ak sunna nga jóg xajal leen ñoom ñu toog foofee ndax ñoom dañuy demaat te yaa ngi fi boobu ba léegi voilà jii nag ñu daal di fas tax xara ñoom mooy mu sàkku ñoom ñu fu ñu ñu reculer wala ñoom seen boppu ñoom moo tax xaw mu ñoom ñoo sàkku mooy def jëf joo xam ne ñu reculer ñoom. voilà xajal ngir xajal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu agsi moom jege Saad ak ñi nga xam ne ñoom la àndal.